Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi s-saalisi ashar al-haadi ashar anhu radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qat'ahaa min dhahri ttariiqi kaanat tu'dhi al-muslimiin rawaahu muslim rahimahullah وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما baynama rajulun yamshi bitariqin wajada ghusna shawkin ala at-tariqi fa akhkharahu fa shakara Allahu lahu fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy indil beneen xadiis ci garab gi nga xam ne ci lañu tollu muy fukkeelu ak ñett buntu chapitre treize di wax ci bariwaayu yoonu yiw yi ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis dix bi ci buntu bi nekkoon xadis numéro cent vingt six téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn biñ tàmbalee téere bi ba mu ko doon jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ba léegi waaja nga xam ne da doon dox mar lool borom bi daal di koy dimbali ma gisub teen naan bam jekkee mu daal di gis aw ab xaj eh, bu mar ni moom mu utal ko ndox mu naan ak riwaaye ba ñëw ne benn jaaykatu boppam benn prostituée bokkoon ci waa banu Israël Ah, <coughs> nga xam ne lu mel noonoo ko daloon moom itam mu def comme li kee bi daal di leen jéggal ñoom ku ci nekk ci moom benn bi sax bële mu dugal ko aljanna waaja ah, kon nag tey ñu war a gis xadiis bi ci tegu de xadiis numéro cent vingt sept téeméer ak ñaar fukk juróom ñaar wala alxaadi achar mooy xadiis numéro onze ci buntu bi bam tàmbalee buntu bi ba léegi garab gu sell gi ci biir toolu nit ñu sell ñi ja'alana allahu minna min ja'alana allahu minhum wa radiya kon Seydina Abu Hurayra kon alhaadi ashar bi mooy xadiis numéro onze haadi benn ashar fukk muy fukk ak benn mu ne anhu ci moom ba léegi radiyallahu anhu an innabii muy jële ci yonent bi alayhi salatu mu ne dane laqad ra'aytu rajula laqad dëgg dëgg man rasulullahi sallallahu alayhi wa rajula gis naa benn waay boo xamante ne nii yataqallabu fil janna mu ngay jàllar ca biir aljana Allah Allah waaw mu ne gis naa benn waay boo xamante ne mu ngay jàllarbe ko ca biir aljana ya masha allah waaw lu waral mu dugg fa mu ne fii shajaratin qata'aha grâce li ko may lii daal mooy ndax benn garab waaw boo xamante ne nii moom la dogoon moom la daggoon min dhahri tariq ci diggu yoon wi la garab ga woon nga xam ne garab goo kaanat nekkoon na tu'zi doon lor al muslimiina way ngëm yàlla yi way wommatul yàlla yi da doon gêner garab gi nekk ci seen diggu yoon waa ji ne xaaral ma dindi ko bu ko defee ah way ngëm yàlla yi man di jàll ci jàmm saa ñu am dara lu leen di lor mu ne lii nii moo tax ma gis waa ji àjjana muy jàllar beku di bànneexu waaw di xéewlu ca la nga xamante ne nii mooy aljana ya ndax lan ndax jëf gii nga xam ne ci biti tuuti na de waaye ak rëy fa fa buur yàlla waaw wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi ni mu amee ci bàkkaar yi loo xam ne dañ ngeen koy jàppe lu ndaw du dara dégg fa yàlla lu màgg la naka noon ci yiw yi it noonu la bariwaana lu ñuy néewal di ko ñàkk a jox solo waaye fa borom bi tabaraka wa taala azim lu màgg màgg la kum jëfuwaaj yi mu ne xadis bii de rawahu soloo ko muslim muy al muslim ibnu alhajjaj abul husayn rahmatullahi alayhi naka noon imaamu uh, Ahmad uh, rahimahullahu taala soloona xadis bi tamit naka noon al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwiiniyu rahimahullah uh, xadis bii nag imaamul Buxaari mooy ci terme yi solowu ko mais soloona xadis bu mel nii mooy bi muy indiwaat ndax kon ginnaaw bi mu waxee loolu. mu ne wa fii riwaaya mu ne am na ci beneen version nu ñu soloowe xadiis bi nii la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne ne marra romb na rajulun benn waay bi xusni shajara ci caru garab waaw boo xamante ne ni bi xusni shajaratin ala zahri tariq ci digg yoon wi ci benn yoon ci xàll wi dafa romb benn caru garab ah ci digg yoon wi fa qaala mu ne wallahi la unxiyanna la un la unxiyanna hada an almuslimin la yu'dihim mu ne wat naa ci yàlla ne dinaa randal lii dinaa ko dandal dinaa ko randal dinaa ko toxal fii hada car bii ma gis fii an almuslimin mu wëllif way wommatu yi la yu'dihim du leen lor fa udxila aljanna ñu dugal ko aljana ci loolee walla jëfam joojale xadiis bii nag imaamul Buxaari soloonal yi voilà ndax xadiis yi fii lim nii wala nañ jeexal ba pare mu ne bi mujj bi wa fi riwaayatin lahuma ci beneen riwaaya boo xam ne ñoom ñoo ko soloo xam nga waxul muttafaqun alayhi hmm? mooy boo xam ne imaamul Buxaari ak imaam Muslim comme bii mu tudd léegi ne la imaamul Buxaari soloo na ko mu ne am na ci neneen ñun soloo xadiis bi boo xam ne ñeel na leen ñoom ñaar muy al imaam al shaykhaan rahmatullah alayhima mu ne baynama rajulun yamshi waaw bi nga xamante ne rek ci la benn waay di dox bi tariqin ci yow yoon wajada ghusna shawkin ci la trouvé daje ci yoon wi caru garab waaw nu mu def fa axara mu daal koy e, yéexe mooy mu daal ko fay puus ba mu deñ waaw nga xamante ni day gene nit ñi mu puus ko ba mu deñ waaw mu sori fa shakara lahu borom bi gërëm yoole ko ci loolu la nangul ko jëfam ju baax joo jële jëfam jooju même bu dee lu ndaw la mu sant borom bi gërëm na lam def yoole ko fa gafara lahu mu daal di koy jéggal voilà hadith bi muttafaqun alayhi la léegi nañ ñëwaat ci affaire yi kon lii version yi lay al imam indi ci lii buñ ñëwaatee eh, nañ def li jëm ci wàllu hadith yi fan la nekk ba pare dooru ñëw ci njàngat yi tuuti insha allah kon mu ne laqad ra'aytu rajulan mu ne yonent bi alayhi salaam sayyidina Abu Hurayra nee na man de gis naa benn waay boo xam ne yataqallabu mu ngay jàllarbe ko fil jannati ca aljana ya di bànneexu fii shajaratin grâce te li waral mu dem fa mooy ci benn garab boo xam ne moom la dogoon nekkoon ci diggu yoon wi doon kaana tu'zil muslimiin doon lor way eh, wommatu yi lii ni al imaamu muslim rahimahullah mu ngi ko soloo ci kitaabul birri was-sila baabu fadlu izaalati adaa an at-tariiq ana haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata rahmatullah alayhi al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala qala haddathana Ubaydillah muy Ubaydillah ibn Musa ibn Abi al-Mukhtar Abu Muhammad moom itam al-Absi mawlahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mun haddathana Shayban muy Shaybaan ibn Abdirrahmaan at-Tamiimi mawlaahum uh, Abu Mu'aawiya rahimahullahu ta'aala an al-A'mash mu jële ci Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Abi Saalih moo ko jële ci Abu Saalih liñ ko gis bari na Zakwaan hmm, az-Zayyaat as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani Abu Saalih rahimahullahu ta'aala anhu al-Ghatafani an abi hurayra mu jëla ko ci seyna abu hurayra an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zi an-nas voilà nii la ko imam muslim indi kanat tu'zi an-nas imam muslim moo ci indi riwaaya bi laqad ra'aytu rajulan moo tax mu ne rawahu muslim imam muslim wax nañ la fi mu ko indi léegi beneen riwaaya bi mu indi mooy même hadith yi la ah hadis cent euh, mille neuf cent quatorze mu ne wa fi marra am na ci beneen nu ñu soloowe hadis bi foofu dane moom sayna Abu Hurayra marra rajulun loolu imam Muslim mooy hadis bi ma cité léegi bii imaamul bo euh, Nawawi di cité moo ko jiitu ci kitaabu Muslim kitaabul birri was sila rahimahullah da koo indi foofu wal adab bii may wax la njëkk teg ci hadis bi ñu génn léegi voilà foofu dane xadatana zohair bne harb abu xaysama annasai rahmatullahi alayhi qaala xadatana jarir gisoon nañ ko fi moom ibne abdilhamid abu abdillah addabiyu arrazi alkufi jugeon alqadi an sohailin mujële ci sohail bne abi salih zakwan assaman zayyat mu ne an abihi moo ko jële ci baayam di abu salih waxoon nañ la Suhayl doomu Abu Salih la rahmatullah alayhima an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam marra rajulun bi ghusni shajaratin ala dhahri tariqin faqaala wallahi la unahhiyanna haadha ani al-muslimiina laa yu'dhiihim fa udkhila al-janna. waaw waaye boobu texte loolu la imaamul Buxaari moom la imaam an-Nawawi indi mooy biini ah. imam al-Bukhari soloo na ko ci ñaari bërëb moom itam jëla ko ci euh, Abu Salih mi nga xam ne mooy madaarul hadith waaw sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne wa fii riwaaya beneen riwaaya bi lahuma ñeel leen ñoom ñaar mi imaamul Bukhari imam Muslim baynama rajulun yamshi bi tariq loolu imaamul Bukhari en ne ko ci kitaabul azani kitaabul azan bok kitaabul azan azan a azan mooy pluriel nopp <laughs> waaw kitaabul adaan waaw baabu fadli tahjiiri ila zuhri voilà foofu Abu Salih moo ko jëlaat Seydina Abu Hurayra won li fa baynama rajulun yenent mi alay saat salaam nee na baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala tariq fa axarahu fa shakara allahu lahu fa ghafara lah kon eh, ci kaw noonu kon gis nañu lépp li nga xamante ne ni moo jëm kon ci hadith yi fan lañu nekk te euh, xanaa yokk leen mooy euh, euh, en dehors de ñoom al imaamu Abu Dawud waa ashaabu sunan al arba'a ñoom ñu solo nañ ko bu ma ko laajaan nag fay de waxoon naa la ko keroog <laughs> nee war nga ma fàttali ko ma fàttali ko ah, ashaabu sunan al arba'a solo nañ xadiis bi nga ko noon al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii ñoom ñëpp solo nañ xadiis bi nii léegi. ñu ñëw nag ci hadis bi insha allahu taala muy yeneen ma ne saa saam dañuy wax di ñu nettali ba léegi li waxoon ci bii weesu la ñuy waxaat ci njàlbeen bi mooy ak tarbiyatu bil qisas di yar di yaraate jaare ko ci ay nettali yoo xamante ne nettali yi dëgg la waaw di jaare ci ay conte di ay récit ay récit d'abord de soi euh, plutôt ay récit yoo xam ne moom ngay nettali yu amoon ñoo xam ne jaar-jaaru ay nit ñu baax yoo xam ne yu leen taloon loolu lay tëgg nit ki ndax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam yonent suñu borom dana ko maa lay nettali seen nettali waaw li nu sabbita bihi fu'aadak ngir ñu saxal ci sa xol gin koo dëgëral ci lii ma la teg xam ne am na ñeneen ñu fi nekkoon di dégg liñ ngay dégg ci yéeféer yi waaye di ngardaajoo yu metti yi ngay ngardaajoo waaw kon nag ak tarbiyatu di tarbiya nit bil qisas waaw ci ay nettali waaw yoo xamante ne nii ku nekk après dañ ciy mën a jële ay leçon yoo xamante ne moom ngay dunde moom ngay doxe mu ne nag gis naa benn waay kon boo xam ne mu ngay jàllar ba ko ca biir aljana ah te la ko waral mooy garab goo xam ne daa ne ci yoon wi mu dindi ko xam nga yeneen yi dane rusul ak car moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne mbir mi kon garab gi man na nekk ne garab gi ci digg yoon wi la ne woon yi mooy garab boobu dafa yaa di la di di généwale nit ñi tamit ak moom tamit ñu nekk ci digg yoon bi am ñu ne noo ci wet gi ci wet yoon bi la ne woon sauf que caram yi branche yi banqaasu garab gi dafa ñëw ci yoon xam nga loolu da nga koy gis ah alhamdulilah tali yoo xam ne bu bu bu ñu yàggee taay garab yi dañuy jékki garab yi dañuy muur tali bi dañuy muur benn côté bi di gêner ñii dawal automobiliste yi ak ña fay jaar léeg-léeg yow kuy ku ku nar a doo ko gis ndax garab yi waaw ah, te loolu nag man na indi ay accident waaw ah, moo tax yooyu baax ñi nga xam ne ñooy toppatoo tali yi mu baax lool ñuy ñuy ñuy seet yooyu. zone yi nga xamante ne nii ah végétation ba daal dinay avancer ba di nëbbu visibilité yo nit ñi walla boog mu mu mu mu du leer du baax duñu gis bu baax loolu waruñoo xaar ci saase dañ koo war a euh, signaler ko ko gis bu dee réew mu normal la waaw képp koo gis daa am foo xam ne waa direction boo xam ne ñooy toppatoo war nga leen koo signaler bërëb tel ak tel. bu jaree sax site boo xam ne fa ngay dem signaler ko waaw jëlaale ay photo wan leen ne fii gaaw leen ci parce que c'est dangereux ñoom itam ñu gaaw ñu ngi gën a gaaw li jënti loolu waaw mais bu dul réew mu normal moom boo xamante ne moom nga signaler nga ñàkk a signaler yépp te ñoom ci seen bopp buñ ko gisalee seen bopp sax duñ fa nekk def du dul ñu jàpp ne président ba dafa war a jaar wala yu mel noonu wala seen kilifa ñu koy door a def loolu réew mu anormal la waaw kenn du laaj ku nekk ci ñun mooy xool ñun est ci ñaari réew yi wax bu normal ak bu anormal ci ban lañ bokk waaw kon am ñu ne noonu garab gi ci wetu tali bi la ne woon mais banqaas yi car yi ñoo ñëw bay bay seen ñi ci yoon wi waa ji nag gis ko lool moo tax mu ne ci beneen euh, riwaaye yële nekk ci muttafaqun alayhi mu ne marra rajulun bi ghusni shajaratin ala dhahri tariq ci kaw yoon bi waaw du ne daa daa daa daa daa euh, garab gee nekk ci digg mais caru garab gi lii hadith yi day leeral bi njëkk bi njëkk jàll waaw kene mbir mi garab gi daa nekk ci wetu tali bi waaye nag car yi kii bay banqaas yi bay gene yoon wi waa jiit deful ne man sama yoon newu ci man daal naa ko fexe moytu ba xool bu baax ba jàll après jeex na déedéet dafa yëg waaw kene moom daa moom ci moom moom moom moom moom ci umma la bokk waaw dafa bokk ci xeet dafa bokk ci communauté dafa bokk ci xeet ay nit yoo xamante ne nii dañoo war a képp koo xam ne gis nga lor nga man koo fegal sa mbokk gaawal def ko képp gis njariñ goo mën a bijjil sa mbokk yi nga def ko bu ci xaar kenn waaw moo tax mu ne bam rombee gis loolu dane wallahi maa ngi war ci yàlla la unaxiyanna hada wat naa ni car ma gis banqaas bii ma gis ah branche bii ma gis muy gene nit ñi ci seen yoon wi wat naa ci yàlla dinaa ko dinaa ko dandal dinaa ko soril dinaa ko toxal waaw anil muslimiina mu way wommatu way ngëm yàlla yi laa yudihim du leen laal waaw allahu akbar lii de booy jullit bu ne te dinañ ko gis al muslimuuna al xadiis <laughs> bi ne saxiixayn al muslim man salimal bokk na ci xadiis yi imaamul Buxaari njëkk ci kitaabul imaan al muslimuuna man salimal muslimu man salimal muslimuuna bi yadihi bi lisaanihi wa yadihi waxoon nañ ko fan yi dëgg dëgg ki wommatul yàlla mooy kam mooy ki nga xam ne way ngëm yàlla yi dañoo mucc ci ayu làmmiñam ak ayu loxoom waaw dañ cee mucc kii moom yemul ci loolu waaye beneen ay woo xam ne leneen loo xam ne man na leen a jural sax coono mu ne wallahi lii dinaa ko dindi lii lépp day dugg ci lan hadis bi eh, ba mu defee lool fa udxilal janna ñu dugal ko yàlla dugal ko ci safara fa shakarallahu lahu fa xafara jéggal ko dugal ko safara suturaal ko lépp lu mën di def ndax jëf ju ndaw ji kon mooy yoonu yiw yi xattaa nga gis luy gêner loo xam ne mën naa gêner nit ñi mën naa gàllankoor nit ñi ci seen ak dem ak dikk wala ci seen confort waaw loolu kese nga nga nga nga teggil leen lool léegi yow imaginer bu dee lii ci lii la xoolal le ki nga xam ne li ma doon wax keroog di yonent bi saa saam naan ihris ma yanfa'uk wa allah wala ta'jiz waaw yow jullit bi xëral ci li nga xam ne moo lay jariñ te loo xër xër nag na ngay wàkkiirlu dong ci sa borom tabul yokkat tabul lot bul ne jaratu ko waaw loolu ba xam nga doon nañ ci wax naan ki nga xam ne day jàngi élève bi nga xam ne daa nekk di jàng bul ne noo jaru ko man naa yem fi image imaginer nga def sept ans de médecine bëgg ko faa yemale alors qu'il te suffit deux ans wala trois pour nga devenir médecin imaginez ñaata nga war a teggil ay coono boo nekkee médecin te di ko def te yàlla tax tey laayi biir ubbi sa xol bi te yàlla tax bañ a ni ñu doon wax ci yataay bii ñu génn wala iyaazu billah ñaata coono ngay teggil ay jullit yoo xam ne ñoo gën rëy foofu lor banqaas bii nga xam ne branche bii nga xam ne moo doon génne nit ñi seen yoon xoolal ima bu dee kii lii yoo tax ñu dugal ko ci àjjana jéggal ko yow lan ngay xalaat yow boo nekkee loolu ay nit koo xamante ni biir buy metti la am bopp baa ngi tëgg manu la nelaw manu la fanaan ñu indil la ko nga ko xool jox ko médicament boo xam ne moo apaiser douleur am moo tax douleur bi dem ginnaaw dogalu yàlla Allahu akbar yow imagine nga loolu xoolal ma yool boobu nga nar ñàkk boo ñëwee ne ah non lu nekk rek nga ne garaawul non doo dem juste jamais jusqu'au bout waaw lii liñ doon wax sànq dafa dugg ci buntu imaatatul adar an tariq waaw te gisoon nañu ko te ah yonent bi sallallahu alayhi waxoon na. ci xadis bi nga xamante ne moom lañ génnoon muy al imaanu bid'un aw bid'un wa sittuna shu'ba man la waxoon fa la ilaha illa allah wa adnaha imaatatul adaa mooy ci ci banqaasu pàccu garabu ngëm yàlla toxal luy lore ci ci la ci buntu boobu la liy incarné na loolu benn yoon la ko def borom bi daal di koy jéggal ngir loolu mooy kon yoonu yiw yi bari na waaye yii nii bu dee yow yii mooy <laughs> xoolal yeneen ma ne saa saa yoo imaadatul ala an an tariq waxoon nañ la gis nga hadis boobu ñi incarné loolu lépp branche yooyu soixante six branches yi kooku mooy ci gën a niroog yeneen ma ne saa saa ci ñi ko incarné ñooy xalifaay yonent bi alei ci kaw suuf même bu dee amuñ sant ya gaa yi foofu ñoom la ku ko jiiñ keneen yaa leen ko jiiñ waaye du ñoo ne ñoom ñii la imatatul ada an at la ilaha illa allah yow bu dee ne yoon yii nii loo xam ne ci sa yaram la nara la rabu yaramu jullit ñi la nara lor ka ko fegal ka leen fegal loolu ba dalu borom bi daal di ko ci yoole gërëm ko shakarallahu la waaw lan ngay xalaat ki nga xam ne moom adaa bi dina rëy lay imaata ci yoonu ci ci yoonu yàllaay nit ñi mooy imaatatul adaa anit tariqa loolu moo tax ñi nga xamante ne ñooy yar jaam yi muy borom xam-xamu suufi yu mag yi akabirul as-suufiya ak ñi nga xamante ne ñooy tàggat nit ñi ba teg leen ci loxo yonent bi alayhi salaam lan la ñu incarné lu dul lii imatatul ada an at mooy yow boo ñëwee yow taalibe bi boo ñëwee d'accord ne yow diw mii de moo la doy ngir lan ngir mu yóbbu la ci sa borom pas ab nga jox ko sa bopp mu jeex déedéet mooy mu yóbbu la gis ci sa loolu mooy objectif bi yow sa adaa sa adaa mooy yow yóbbu la sa borom loolu mooy yoon mooy ak tariq moo tax ñu naan tariqu ahlillah yoon waaye yàlla yi ñi nga xam ne borom bi moo leen njaboote moo ne ñii sama njaboot lañ waaw inna lillahi inna lillahi ahlin borom bi am na ay ñoñ ci jaamam yi te ñoom ñooy ahlul qur'an wa xaasata ñooy waay yàlla te ñooy borom bi jago la ñooñu noonu gis nga yoon woowu moo tax ñu yoon tariqu ahlillahi tariqu yoon waay yàlla yi ne boo ñëwee ñoom ca la jëmee waaw comme ni seen mbër seen omo la ñuy yoon woowu nag lépp loo xamante ne nii pakk pakk la luy lore la nan loolu mooy luy lore mooy lii tax taalibe bi du àgg ci boroomam loolu lañ koy pakkal loolu lañ koy fegal dindil ko ko moo tax da ñëw gis ci kenn nga ñëw am loo jot a xam waaw comme la al imaamu Sha'rani radiyallahu anhu doon nettali la ko daloon nga ñëw ñu ne la gis nga ne nga ñëw ci moom mu ne la sa téere yépp ngay jaay lu tax parce que moom xam nga lu mu bëgg ahabba an yumita al ada an tariqi llahi an tariqika ila allah voilà an tariqika ila allah daa bëgg fegal la sa adaa gis nga sa lor yi nga xam ne ñoo lay gàllankoor ba doo àgg ci yoonu la doo ci sax sóobu wala boo ci nee doo àgg loolu la lay fexeel dindi te xam ne ne yow sa xol bi dafa aju ci ay livre ay téere kese nga jàpp ne lépp lii la mu ñëw ne la léegi tegal lii lépp lii yëpp demal nga jaay kii maa ngi ñëw nooy kii mu naan ma sama Sahih Bukhari yi beeg sama kii yi ñëpp naa ko jaay waaye non saa kii yi non. mooy yow ak yow doo yow yow paree boo paree boo demal toog waaw wala nga ñëw nekkoon koo xam ne yow tout le temps waaw masha allah lundi alxames ak bépp wóoru sunna boo dégg rek Arafat siif yi nga xam ne ci lañu ne ci weeru shawwal après weer euh, korite yi nga nekk ci nga ñëw mu ne la yow deel yem ci farata yi gese waaw mu ne la leen ci farata yi kese yow bu dee sa gis daa gàtt xam nga looy wax man maa ngi dem ci moom bëgg mu yóbbu ma ci yàlla ma ñëw jaamu yàlla yi may def mu bëgguma koo wàññiloo non non ñii ñii ñii ñii après ñu naan ñu nekk fi di ñu ray ñoom diw ñooy defaraate ñii ñii xoolal ba lii <laughs> alors que yow daa fekk ne kon pare woo waaw parce que moom mi ñëw di la wax loo xam na feebar bi nekk ci yow xam na sinit bi nga xamante ni moom adaa gi fokk mu teggi ko fokk mu def imaatatul adaa an tariqika ila allah bu ko deful rek doo àgg ndax ay pakk-pakk la ay aqabaat lañu ay obstacle la yoo xam ne ñooy dox sa diggante fa nga àgg moom nag yooyu imaatatul adaa an at-tariq lay def waaw nga ñëw mu wax la parce que yow na ne da affaire bi defatoo ko sax ngir waaye finalement miin la ngay am sax kersa jot boo xam ne yow ñu gis la ngay añ quoi. alors que gars yi dañoo miinoon ci yow na yow yow tout le temps da nga doon woor alxames finalement yow toog sax bañ a ci ko de doo ko def lu tax nit ñi mooy ana yàlla ci boobu moom ku xam loolu ci yow moo tax bu ne la ja gis nga sa koor yii yépp nag ngay def à part farata bi ndax farata bi war la koo tere waaw farata bi moom képp fokk na fi ñuy xamee ne waa ji du du du du sëriñ bu baax ab foo sëriñ la mooy yi la yàlla farataal yooyu moom bu dee yooyu waa ji seytaan la seytaane la ak di doon teg ko fële ba yut ku la ko tegal waaw ko ci santaare bi ak ku man di doon kenn génn ci waaw ku la nax nga ñu naan dañ lay tarbiyoo dañ lay yooyu waaye bëgg laa kii ci yóbbu la nga àgg nga nekk vraiment tarbiyoo bul ne Makka ma ne kooku ci boppam ngay jël teg fee waaw kooku moom loolu day wane ne kii du tus du dara wallahi du dara na ko topp nag naan mooy sëriñ mi nee nañu voilà la ma doon wax fan yéen <laughs> yow daal nekkal ci kanamam comme néew bi ni nekkee ci kanamu ki koy sang ma ne déggoo ma la waxoon laaw façon yu mel nii waxuma la dara yow moins vigilance boo ñàkk tey ñu rey la. yow nga nekk ak ñoom bi xef sax wóolu dañu naan fay vingt-sept heures sur vingt-quatre nga war a def sinon da lay alak léegi moom naanum ndox la yemale waaw manulaa tere yi nga lan la farata waaw te gonay li Sayyidul Haaj al-Qutb ah Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu al-Hanbali ah <laughs> rahimahullah wa radiya anhu waxoon ci xalawaatam yooyu non ci ci bi lañ ko ci tafsir bi suuratul A'raaf xalawaatam yooyu mu doon di wéet di jaamu boroomam lekk rek leer leer man foofu mu dégg benn kàddu naan ko sama jaam Abdul Qaadir gërëm naa la. léegi nag teggil naa la julli mu ko ixfa soril seytaane da nga xaw ma la jàpp naa la loo xamante ne yonent bi alei salaam nii sangu mbindee fi suñu borom teggilu ko muy julli mu feebar sonn teewul muy jóg di julli bu manul mu toog di julli teggiluñ ko amul kenn ku ne ko teggil yow nga bëgg ñëw naan ma man nii teggil nga ma julli soil seytaane mi nga xam ne yow lañu ñu rëbb mu ne ko haa ba nga ma xamee nag kaay ma yëgal la bariwaana ñoo xam ne bi ñu tollee fii nga toll dugg seen xalwa yi fi laa leen feeñoo sànk leen ñoom ñépp tere leen bàyyi loo leen loo xamante ni ay farataay yu leen yàlla daal di woon farataal waaw kon nga xam ne ki lay tarbiya manula lu la yàlla farataal mu ne la baax mais kantaay yi nga xam ne ay nawaafil ak yu mel noonu loolu mën na la ba ko parce que xam ne ne yow mbir mi nekkatul jaamu yàlla ci yow waaye jaamu sa bakkan la ak jaamu nit ñi ñi lay gis sinon boo wéetoon fenn yow kese foo xam ne ñooñu kenn xamu la man ngaa bañ a wóor leen di benn yoon wala ñaari yoon wala yu mel noonu te du la jox benn gene mais fañ na ko miine pareetoo doo ko bàyyi ndax miin nañ ba loolu a yàlla mu xam lool ci yow ne la nag ah ndax dafa bëgg lan imaatatul adaa anit tariq waaw sa pakk pakk yi lor yi nga xam ne ñoo lay lor ba doo àgg ca sa borom loolu la bëgg a teggil daa bëgg sa xol bi fóot ci leneen lépp lu dul yàlla na deñ na set wecc détergent loolu la bëgg a def mais yow bëggoo mu injecté le produit bi sëriñ bi lu mu la bëgg bëgg bëgg bëgg déglul fii laa wax ñépp ci yam gis nga lu mu la bëgg bëgg bëgg bëgg am na loo xam ne moom mënal la koo defal waaw man na la jàppandal luy bari yombalal luy bari waaye yow sa tànk bi nga xam ne yaa ko war a teg ci yoon wi géego ko loolu du la du la yëkkati déedéet waaw bu la nee fii ngay jaar del def lii balii lu mu la sopp sopp boo bañee ne man nag yooyu du ma def wallahi mënulaa yóbbu fen doo dem fen baax bay sart lay wax ku kii da ngay yii nii boo ko takkoowul ak moom ba nekkatoo ci affaire bi c'est tellement simple mënoon na nag man duma ci nekk sa dinaa ànd déedéet doo ànd fen kon imatatul adha an tariq boobu gën a rëy waaw te bi da koy junjaale moom moo gën a rëy waaw ni shu'abul iman yi moo tax ku leen incarné wallahi mooy abdullah kon insha allahu taala ñu yem nii e, e, e, am na xadiis yoo xam ne warul ni ñu ñëwaat xaw ma ndax wax naa ko déet xadiisu al kii al imaanu bid'un wa sab'una foog naa waxoon naa ko waaw boobu dina ñëwaat